وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiix kon al imaam alxaafidu annawawiyu rahimahullah di wax ci buntu bi ñu nekk di téeméer ak fanweer bu manqué benn baabun fi aadaabil majlisi wal jaliis ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiisu huit cent 34 bim ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qallama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquumu min majlisin hatta yad'uwa bi haa'ulaa'i ad-da'awaat mu ne woon niiwaana lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon toog ci jataay lu dul ne day ñaan ñaan yi nii waaw loolu na day ñaan ñaan yii walillahi alhamdu wal na gisoon nañu loole tey nag gisoon tegginu tegginu di ñaan ñaan googee boo nee ci jataay bay waaju jóg comme ni nga xam ne noonu la ko yonent mi alayhi salaatu doon defe nga xam ne da leen doon jàng bi ak kafaaratul masjidi majlisi <laughs> non non dafa laam nañu daa taq ci loolu kafaaratul majlis ah <laughs> ñi nga xam ne euh, moom lañ gisoon ak lii da leen doon jàng bu toogoon néewaana lu doon toog ci jataay jóg lu ne doon na ko jàngal ñamu toogoon ñamu toogaloo woon <clears throat> tey nag ñu war a gis hadis huit cent trente-cinq mu ne wa an abi hurayrata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 tudduñu fa yàlla mi nga xam ne moo kawe te te bërëb boobee illaa lu dul ne xaamu ba ñuy jóg an misli jiifati ximaar ba ñuy jóg daal ñoom mbaam mu nëpp ñooyam <laughs> aw laa ilaaha illallah ñoom benn laan boo xam ne dafa cadavre faatu na ba ba biir bi biir bi funki bay waaj a di waaj a waaw bu nee tëf foofu yëpp kasaw pënn waaw yenent may saa saam nee na ñooñu buñ jógee ñoom dañuy jóg ci misaalu jiifatu ximaar waaw kadaawru mbaam mu mbaam mu faatu waaw ab néewu mbaam la muy xeeñ ak ñoom noonu la ñu jóge waaw comme loolu wa kaana lahum te nag loolu mooy fii ci àddina wa lahum xasra waaye bu ñëwee seen kanamu borom dinañ fa am ab regret dinañ fa ab rëcc bu waaw alhamdulillah ci jotaay bi ñu jotaayoo woon ma jóge fa te tuddinu borom bi tabaraka wa taala mu ne xadis bi rawaaw soloo na ko Abu Daawud di al imam Abu Daawud Sulaymaan ibn Ash'as ibn al Ash'as as-Sijistaani rahimahullahu taala waaw bis naa din ci càll la boo xam ne saxihin bu wér la laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Abu Dawud moom dong ko solo ñu ne sëriñam li al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo hmm, ci baatu majtama qawmun fatafarraqu an ghayri dhikrillah illa ka'annama tafarraqu an jiifati himaar wa kaana dhaalika al majlisu alayhim hasra mu ne du dajaloo ay ñoñ ñu tàqale ko ca fa ñu dajaloo te tudduñu fa lu ko tudduñu fa turu yàlla lu dul ne fàttale ko wuñ ko tudduñu ko mentionné wuñ le nom d'Allah lu dul ne ñoom de dinañ tàqale ko an jiifati ximaar mel ni li nga xamante ne mooy cadavre benn mbaam mu nëpp moo xam ne moo faatu waaye imam kii at-Tirmidhi xaw na euh, du bii exactement la solo mais solo na bu niroo bi dinañ gis bimu solo al imam dina ko indi léegi kon al imam Abu Dawud rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab waaw téere bi nga xam ne hadith yi ñu gis fii yé bu ci imam Abu Dawud solo rek foofu la ko indi hmm? mu ne baabu karahiyati an yaquuma ar-rajulu min majlisi wala yadhkurullah buntu bi nga xam ne dañuy sib dañuy tere parce que lii moom liñ ko rukkaaleel moom day wane ne lii moom daa xaram moom waaw loolu la gën a jege waaw <laughs> waaw ya ba pare mu nekk rëccu yawmal qiyaam sawaay ci ñoom ah mu ne haddathana waaw too toog ci bërëb ba jóge fa te tuddoo yàlla mu ne haddathana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz mu ne nettali nañu al-imaam Abu Dawud mu suñu sëriñ di Muhammad ibn Sabbah ad-Duulabi Abu Ja'far al-Baghdadi al-Bazzaz at-Tajir rahimahullahu ta'ala fi woon ci Abu Ja'far al-Muzani mawlaahum at-Tajir al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala qaala mu ne hadda mooy commerçant la en même temps wano yàlla tajir voilà ku jàpp ne daal yow daal boo nee ci xam-xam waroo am benn métier toog ñu lay dëkke addiya loolu loolu loolu loo déedéet waaw allahu akbar non nit da am loo xamante ne moom ngay loo kenn du la yab waaw kenn du la yab li ngay dunde bu ko tayle ay nit di xaar ndax jox nañ laam joxuñu la waaw ñaqal yonent way saab waxoon waaw yi moo gën nga nekk yataka tatakaffafu naas di leen laaj en taw ko am manawum ko waaw jox nañ la wala daal di nañ lay xañ kon moom mi attajiru la woon qaala mu ne haddathana ismail ibn zakariya mu nekk ñu nettale moo ismail ibn zakariya di ismail ibn zakariya ibn murra alxalqaniyu al asadiyu ah, bokkoon ci asadu xuzayma ah, al abu ziyad ah, rahimahullah al baghdadiyu rahimahullahu taala an suhayl ibn abi salih gis nañ ko ci jotaay yi ñu génn muy suhayl ibn abi salih baayam bis abu salih moo zakwan as-Sammaan rahimahullahu taala ah, al-Madani ah, an abiihi mu jëlu ko ci baayam mooy Abu Saalih Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat borom import et export rahimahullahu taala mooy az-Zayyaat Abu Salih an abi moom moo ko jëlee an abi Hurayrata ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna allaha fihi illa qaamu an misli jiifati ximaar wa kaana lahum hasra voilà waaw dina nekk ci ñoom ak rëcc ak ak ak rëcc boo xamante ne nii du ñu ko xëccoo kenn waaw waaw du ñu ko xëccoo kenn du ñu ko xëccoo kenn billahi moo tax xadiis bii nag romboon nañ xadiis bu mel nii waaye du bii lañ gisoon biñ gisoon moom lay mujjee indi comme niñ ko waxoon ci bi ñuy jeexal jotaay bi ñu génn mooy xadiis 819 nim ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala man qa'ada maq'adan lam yadhkuri allahu taala allaha taala fihi kanat alayhi min allahi tira wa man ittaja'a madja'an la yadhkuru allaha ta'ala fi kanat alayhi min allahi pira mu ne woon rawahu abu dawud bi isnadin hasan après boobu waxoon nañ la foofu ne hadis boobu war nañu at mooy bi mu mujjee ci buntu bi dafa niroog bii bañ koy gis mooy <coughs> lii nii waxoon nañ ko waaw koy gis hadis boobee waxaale woon nañ càllale yi nii nga xam ne jaar moom la jaar waaw gisaale woon nañ ko tuddoon ko ne imaam Abu Dawud solo na ci yii na ko noon jëloon nañu eh, eh, al imaamu al imaamu at-Tirmidhi rahmatullah moom itam daal di woon na koy solo <coughs> loolu lépp waxoon nañu ko waxoon nañu ko taxawoon nañ ci waaw kon lii li muy gën a niru mooy loolu farata waaw toog ci jotaay ba ñu jullu tuddoo yàlla julluwoo ci yonent bi saa salaam waa jotaay ba moom loolu moom mooy yéen li ngeen di exposé li tiim seen bopp bi nga xam ne moom yàlla bu leen ba seetaanee ci maadu tem foo jaar da leen di dal mooy lan mooy ne yéen xasra dina leen dal te ña nga xamante ne nii mooy seen dëgg-dëgg seen seen bu même bu dee ne parfum yu neex ngeen yoroon ca jotaay ba. ma ne loolu mooy mooy ci suñu bakkan yi nga xam ne xamuñu la réalité laa wax waaye ku yàlla wulli wuññiloon ah kiiraay bi nga xam ne moom la def ba duñu xeeñtu yooyee wallahi moom mbaam mu nëb mbaam mu tëb bu mu toj mu faatu ba nëb waaw xetam moo ñuy xeeñ waaw waaye borom bi nag ci yërmandeem gu yaatu dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo xañ loolu dañoo euh, muur loolu ngir ñu koy bañ a euh, kii ne sinon dund gi doon na naqari de waaw ñaata jataay suy yëg di maan la ñuy nekk ñun waaw wa amsalana wa amsaluna nekk ñu suñuy mbir bëggee duñu tudd yàlla duñu fàttaliku yàlla duñu julli ci yonent bay saa saa bu ñu jógee rek yonent saa saa nee na ma ñu nag maam mu nëb maam mu toj maam jiifatu ximaar laa wax kadaawur <laughs> meddu mbaam ah nga xam ne day xeej day xesaw loolu moom xet gu mel noonee la ñuy dégager waaw an misli ji fati ximaar la ñuy dégager mook looloo niroo allahu akbar léegi nag waaw <laughs> ah, wow loolu oh. oh, lu garaaw la ah ba pare mu nekk riccu ci ñoom lool parce que jamono joo weesuta delluwoo ci sa boroom ci nii walla ci naa ci tudd sa làmmiñ wala di ko fàttale ko wala di di ko delloo jukkal wala yooyu mooy loolu te pertaanga lay nekk sa sa ci yow yawmal qiyaam waaw te loolu lépp lii yëpp yonent bay saa dañuy mettre en garde ci yëgadi ñu bañ a bokk ci yëgadi maan yi waaw waaye di ñu wan ne ah yëgadi lu garaaw la bu dee ne mos moom la melale mbaam nëb mbaam mu mbaam mbaam la ilaha illa na may xeeñ ñàkk toog ci tudd yàlla ba jóg loolu loolu la lay jox parce que mooy euh, euh, euh, problème principal feebar principal comme li suraahu waa nuzhatul muttaqin wax ne li anna a'zama amradil qulubi innama huwa al-ghafla anillah wa inna mu'dama al-ma'asi sababuha min al-ghafla mu ne li tax ñoom ñu ne ndax li gën a màgg ci feebaru xol yi ah xam nga mooy lan mooy fi mu tug fi mooy ci kii la jóge ci euh, euh, euh, yëgadi waaw soofantal ñàkk a jox priorité ñàkk faale sax ñàkk bàyyi xel yëgadi yëgadi insouciance waaye yi gën a màgg ci bàkkaar yi la leen sabab mooy ci la ci yéega di la jóge waaw waaw moom seen yoon seen bul faale daal nee nañ lañ nekk allahu akbar waaw léegi nag lii lu dooy waar la moo taxoon gisoon nañ ba ñuy gis lool li borom bi waxoon doon ñu mettre en garde ci suuratu zumar waaw an taqula nafsun li ma leen di bañal mooy bakkan ñëw ba ëllëg ba yawmal qiyaam ba dee di ko dikkal jamono ji nga xamante ne nii moom la ko malaaka yi di dikkal nag war a jël ruuxam mu naan yaa xasratana yaa yaa xasrata ala ma farat fii jambillah wa in kuntu la min as-saaxiriin waaw ay way woonaa samak samak samak rëccuwaay ci li nga xam ne moom laa gàttañ lu ci wàllu yàlla waaw boolaw ma ko woon ci dara wal iyaadu billah waaye lu mel noonu it la wax ci suuratul an'aam suñu borom ne qad xasira alladina kaddabu bi liqaa'i llaah hatta idaa jaa'athum as-saa'atu baghtatan qaaluu yaa hasratanaa qaaluu yaa hasratanaa alaa maa farratnaa fiihaa wa hum yahmiluuna awzaarahum alaa zuhuurihim wa hum yahmiluuna awzaarahum alaa zuhuurihim alaa saa'a maa yaziruun suñu boroom ne te suuratul anaam aaya 31 qad xasira dëgg-dëgg ku tus na waaye waaye perte na alladiina ña nga xam ne kaddabu weddi nañu bi liqaa'i Illaah ci dajeeb yàlla nee nañ amuñu non loolu daa amul. lépp ku ngeen dégg mu naan la dund après am na boo faatoo waxul dëgg wal iyaazu billah noonu lañ ko doon waxe ci ñàkku teggi nag ñàkku ger kazzabu rusula wallah weddi nañ ndaw yàlla yi prêter leen dañoo xam ne li ñuy wax demewul noon wal iyaazu billah borom bi nag ne ñooñu nag perte nañu ah ñi weddi woon dajeeg seen borom dajeeg yàlla sànni moom gi leer moom biñ ko xasee def lañ pex si ñoom même bu dee jóge dundu am doole yàlla may leen kattan may leen alal may leen santé lépp booba lañ te saase lañu pex waaye nag fi muy gën a feeña hatta idha ja'atuhum as-sa'a baghta fa pertange ji deere ndax yeneen dañ ciy dute buñ nekkee nii ñoo leen ci alkane ngeen nekk te ñoom gisuñu man ñoom fiñ di alkane niñ koy takkee baaxul <laughs> waaw seen alal la ñu dox seen économie ñu dox seen affaire yaa ñu dox d'ailleurs yéen ñi am yéen a yàlla gëm yooyu yéen a ngi nii ñoo leen di dimbali. ñoom loolu mooy seeni meeyaar loolu mooy seeni lunette yi ñuy takk nee nañu li nga xamante ne mooy wane ak texe ak ñàkk texe wal iyaazu billah wallahi ñooñu xamuñu hmm, ya'lamuna zahiran bul fàtte ci jotaay bii ñu weesu aaya boobu ñoom liy feeñ rek lu néew ci xayaatu dunya lañ xam waaye anil aaxira li jëm ci alaaxira ak seen borom hum gaafiluuna dañ cee yëgëj wal iyaadu billah kon <laughs> suñu borom ne gaa yi hatta idaa jaa'athum as-saa'a gis nga saa bu ñëw ci ñoom ci metteel foofu nag la seen kuttus bi loo xam ne ñoom ci seen bopp dootuñ ko niyeeti dootuñ ko dootuñ ci amati ay ay sikki kaati bi bu boobaa nag lu ñuy wax. qaalu ñu naan yaa hasratana ay waay waa nañ suñu rëcc waay ay waay suñu ma baratna waaw keroog ngay gis ay ay désolation ay kàndu ay ay ay ay xol yu jeex billahi ñu am xol bu jeex keroog nga koy gis yaa hasratana ay waay woo nañ suñu rëccu ala ma farratna fiha ci li nga xam ne moom la ñu gàttañlu ci suñu mbiru boroom jaamu suñu boroom di jëlloo jukkal suñu borom ca àddina gën ñëwoon mu ne te ñoom yemuñ noonu parce que ay kilifa la ñoon daa amoon ñoo xam ne dañ ku leen a réeral ku nekk ak ka nga réeraloon ak loo ndaw ndaw bu dee père de famille nga woon nga réeral sa waa njaboot ci loolu yar leen ci loolu naan da nga leen di yar waaw éducation c'est ça éduquer à weddi yàlla c'est pas une bonne éducation ça ce n'est même pas éducation <laughs> waaw dugal ci seen bopp yi latéisme ak yooyu loolu daal ne dara fii sa bopp la voilà faut pas m'écouter ces gens là ces farfolions yow noonu nga yaree woon sa doom suuxat ko noonu mu dund yooyu taw yéen yi nga xam ne yéen a yor politiciens yi yor nguur gi jël éducation nationale li nga xam ne nu nguur gi yépp di ci véhiculer une idée yoo xamante ne bañ yàlla la ak yu mel noonu. ba ba ba société bi mel noonu léegi ku nekk fa ñu ngi réeral mu ne moo tax nag bu boobaa bu ñëwee di rëccu ñu rëccu ci seen kaa kese de <laughs> ndax li ñu yenoo bari wuhum te ñoom yahmiluuna awzaarahum ñu ngi yenu seeni diir ganni bàkkaar yi nga xam ne ñoom ñoo ko sosal seen bopp ñoo ko ñoo ko liggéey ala zuhurihim te seen ndodd ya lañ koy seen gannaaw ya lañ koy yen mu duy gann waaw anaa waaway alaa déglu leen ma wax leen saa aka ñaaw maa na li nga xam ne moom la ñu ngaar dajjoo moom lañ yenu moom la ñu lëgëy ci ay bakkaar yu diis yi nga xam ne moom lañ yenu tey kon yaa hasratana alaa maa farratna loolu la ñuy jooy ñun nag ñu ngi nii de deewaguñu de waaw deewaguñu laa wax nañu gaaw léegi doxal balaa lii borom bi di wax te wallahi am nañu koy wax balaa ñuy bokk ci ñooñu waaw wala takun min al-ghafilin te yal na bul bokk ci ñi nga xamante ne nii mooy way yëgadi maan yi waaw lii lu garaaw la al imam al hafiz mooy lëkkaale beeg suñu buntu baa ngoog mooy kon daa bokk ci tegginu jataay boo fa newee hein mooy na ngeen fexe bala ngeen faa jóg na ngeen tudd yàlla moo tax yonent way saasaam jàngale kafaaratul majlis biñ gisoon ak xadiis sayyidinaa wa mawlaanaa ibnu Umar allahumma aqsim lanaa min xashyatika maa taxulu bihi baynanaa wa bayna ma'aasik banim jeex waaw kon lëkkaale baa ngo boo nee ci jataay bala ngeen a julli ci eh, eh, eh, tudd yàlla waaw ak yonent bi ay nag dañoo xamal façon tudd yi nii bi gën mooy li mu jàngale kafaaratul majlisi ak biñ gis sànk yooyu noonu nga xam ne moom la doon defal boppam di ko jàngale moo yi gën waaye nit ki bu tuddee yàlla ci luñu daal moo tudd na yàlla waaye bi gën mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale loolu dafa bokk ci pegginu jataay te ñàkk koo def mooy conséquences yi ko yàlla lëkkaleel day war ne loolu de li mu gën a jege mooy bàkkaar bu mag même bu dee nañu bari ci boroom xam-xam yi dañ naan dañ koo si al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadis 836 ñoom ñi ñëpp niroo li ñuy wax 835 836 ba dernier hadis bi buntu bi 837 mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala maa jalasa qawmun majlisan lam yadkuru allaha taala fiihi walam yusalluu ala nabiyihim fiihi illaa kaana alayhim tiraha fa in sha'a azzabahum wa in sha'a ghafara lahum rawaahu tirmidii rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allahu taala mu daal di ciy teg xadis bii de xadis numéro 836 mu ne wa anhu mu ne xadis bii mu koy jële ci moom ba moom mooy kan Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne nee na maa jalasa du toog mukk qawmun ay nit majlisan ci toogukaay lam yazkurullaha taala fiihi yàlla mi nga xam ne mooy moo kawe foofee walam yusallu te julliwuñu ala nabiyihim te seen yonent ba alayhi salaatu wassalaam fiihi ca foofee illaa lu kaana dina nekk alayhim ci seen kaw tira waaw mooy rëccu loolu tekki woon na ko euh, ca hadis biñ la waxoon sànq muy hadis 819 mooy ak rëccu tirmi Tirmidhi am na woom ne ne saar ak rëwaat ak mbugal gu yàlla jot ndax lañu def waaye boo xam ne naar muy sawara waaw fa inshaa nag bu soobee borom bi rek azabahum mu mbugal leen wa inshaa bu ko soobee ghafara lahum mu jéggal leen mu rawaahu xadis boobu kat solo na ko at-Tirmidhi daal imaam wa qaala mu ne xadisun xasan la bu baax al-imaam première laaj mooy est-ce que moom ko solo ñu ne la ah imaam Abu Daawuda solo na ko boobu moom ak boo ko woole biñ jógee boobu moom ci buntu boobu la ko indi moom Seydina Abu Hurayra foofu dane man yonent saa saa nee na man qaada maqadan alhamdulillah man qaada maqadan lam yadhkurillaha fiihi kaanat alayhi min allahi tira wa man ittaja'a madja'an laa yadhkurullahu ta'ala bi kaana alayhi min allahi fiihi kaanat alayhi kaanat alayhi min allahi tira te loolu mooy xadis mujj biñ gisoon bi passé ci huit cent dix-neuf léegi mooy xaw naa niroog moom mais bokkul al imaamu Abu Dawud kon al imaamu Tirmidhi moo ko solo ak ne ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al jami' al imaamu Tirmidhi rahimahullahu mooy ci kaddu yi nii moom moom moo ko solo noonu ah, moom al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa ak ki nga xam ne mooy al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al imaamu at-Tirmidhi mu ngi koon di ci abwaabu da'awaat an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu alqawmu yajlisuuna wala yadkuruuna allah buntu bi wax nit ñi nga xam ne dañoo toog te duñu tudd yàlla mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usmaan ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri boro sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa ah, eh, eh, eh, kutubu sitta neuf sëriñ lañ bokk waxuma la ko tuddal ma lépp ñi ci tuddoon Muhammad ñaata lañ yow da ngay mu ne da ngay farce waa yaakaar ah, jàng xadis naan farce xanaa nag bu bay li ma farce farce li ma farce xadis yi rek non oh, dama laa bëgg a wax nag xam nga yaa gën xam ne jàppuma ko <laughs> ñeent lañ waaw Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamadani <laughs> kenn na moom ah Muhammad ibn Ma'mar Muhammad ibn Ma'mar danga ko fàtte c'est que liñ koy gis daa bariwul ah Muhammad ibn Ma'mar waaw <laughs> ak Muhammad ibn Bashar muy Bundaar mi ak Muhammad ibn al-Muthanna abu musa az-zamin ñeenta ngo ah voilà waaw muhammad ibn ibn ala abu kurayb al-hamadani muhammad ibn ma'mar ah ak ki ne mooy muhammad ibn al-musanna ak muhammad ibn bashar di bundaar rahmatullahi ala aljami moo ne nii moom bundaar Muhammad mu ne hadathana alimam abu at-Tirmidhi mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashar di bundaar kon qaala mu ne hadathana Abdurrahman ibn Mahdi mu ne ki ñu nettali mooy Abdurrahman ibn Mahdi di ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu taala an salihin mawla at-Tawwama ñu jël ko ci Salih mawla at-Tawwama di Salih ibn Nabhan Abu Muhammad al-Madani at-Tawwama mi doomu kan la woon Umayya mu ñàkk mu ñàkk yar bi <laughs> bintu Umayya mawla at-Tawwama bintu Umayya ibn Khalaf xalafahu llahu fi nnaar mooy Umayya rek Umayya yow Umayya liñ ko fi tudd nga naan la Umayya ibn Khalaf frère bu réew bi moom itam ubay ibn xalaf nga xam ne ñoom ñaar ay bëndi yu mag lañu woon yu ne woon Makka jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon doon ko tëkku waaw du ubay moo doon wax naan yow eh, bu maa ngi yefal sama fas wi nga xam ne yow Muhammad waaw sa gis nga bu ma dajee jaw ci biti Makka ci laa lay faat yeneen saa sam ne ko maa lay faat insha allah ba Uhud la ko faate Umayya euh, moom dañ koo teel a lijjanti ay dossier waaw moom dañoo lijjanti ay dossier bisu Badar parce que Umayya mi hein Umayya da doon dox doxlu parce que <laughs> Umayya moo xam nga Umayya moo doon xaritu euh, Sa'd ibn Sa'd ibn Mu'az xaritam la woon <laughs> Sa'd ibn Mu'az siddiqul ansar <laughs> bi Yonent sallallahu alayhi wasallam gàddaayee Medina boobu Badar amagul quoi waa Quraysh di tëkk jullit ñi ñoom Abu Jahl di jëfur nag waaw te naan yéen jullit ñi yow Muhammad yaag sa gaa yi dem daq daw jóge Makka dem Medina nañ leen fekk biir Medina biir Yasrib la fekk leen fa ngeen nekk daal leen rey dangeen leen <laughs> ah Seyna Sa'd ibnu Mu'aaz radiyallahu anhu al-Ashhali Siddiqul Ansaari radiyallahu anhu daal di dem ah Makka ñëw gisaale xaritam bi Umayya ci téefar la ne woon Umayya nag dafa muus Umayya euh, Saad ne ko damaa bëggoon a wër Kaaba gi de mooy mooy def umra bu ndaw <laughs> Umayya jëli na ne eh, xam na ne ah, problème day am de mooy Kaaba gi instant bi moom kilifa yaaga fa te façon Abu moom bés buñ gisee Saad moom. é crise diplomatique day am mu ne ko ah xaaral ba ba ba ba ba ba ba mu gën a ba ba mu gën a ser mooy jamonoy tàngoor bi jamono yi nga xam ne day tàng ay côté ay ay ay ay bu dañ naan côté ay treize heures quatorze heures yooyu nga xam ne nit ñi newoon ci grand place yi dem nañ seen kër di añi ak ak sieste mu ne ko bàyyi ba jamono jooju fekk mu féex kenn du fi nekk ma ànd ak yow ñu dem mu ne ko baax na ñu dem ah xam nga Umayya mi mooy bàyyi Safwan ibn Umayya ah Safwan men na Abu Umayya moom it <laughs> moom mujj na tuub Raarit bi bind na ko mais bàyyam di Umayya mi <laughs> nga xam ne at taw ama mii doomam la woon waaw at taw ama nga xam ne mooy Saalih mawla taw ama bintu Umayya ibn Xalaf Umayya ne léegi baax na ñu daal di dem heure boobu bàyyi ba Kaaba gi wéet mu tàng jër mu ñëw ngir ñu wër quoi ñu bi ñuy wër noonu rek comme que Abu Jahlin li muy bon bon bon ay vision bu garaaw la yoroon nag <laughs> la Seydina al Abbas doon na Ibn Abdul Muttalib moo ko doon wax keroog bi Badar di waaj a ñëw ba waaj a euh, ne def cinéma moom yéeg euh, kaw gëléem gi di tëbëka dal te naan allatimata allatima <laughs> waaw <laughs> waaw di def le son son cinéma la ah <laughs> mooy léegi boo dañ ñëwaat fii Abu Jahlin saway daal di repérer yëkk daal gis ci tàngoor wi am na ku mu gis mu ànd ak abu muy muy daal de Safwa kii kii Umayya Xalaf Abu Ali ah di di di wër Kaaba gi mu ne ko waa yaa mu ne ko waa Abu Ali waay kan nga nekkal nii ci tàngoor wi di wër Kaaba gi nii ci tàngoor wi ma gis la man Abu Hakam <laughs> mu ne ko ah man de Saad laa àndal nii mu ne ko man Saad al-Yasribi Saad bi dëkk ci Yasrib non xanaa kay Saad non Saad Saad ñemewuñu ñoon non Saad moom ñemewuñu ñooñu quoi moom mu faj suñu noon bi wal iyaadu billah yeneen saa salaam lay wax ba pare ñuy wax mu ñëw ci kaaba gi daal tranquillement ne day day tawaas quoi <laughs> ne ko yow gis nga Saad billahi lawlaa annaka ma'a abi Ali ma raja'ta ila ahlika salima Abu Jahl na ko gis nga Saad wat naa ko ci yàlla laa wax gis nga boo àndul woon ak Abu Ali mii nga xam ne kilifa la li Umayya wallahi doo ñibbi yafit ak nag ci yaramu laa wax ah ne ko nga ne lan yow Abu Jahl nga ne lan yow <laughs> da nga ne noonu la yombe gis nga bés boo doxee sama digganteeg moom damay wër par force laa wax ci kaaba gi damay wër Yasrib laa jóge damay wër par force te gis nga Abu déglu boo fi doxee sama diggante tax ba wër gii may wër Kaaba gi man sànni defuma ko wallahi sa benn marché bi sootul jaar ci Yasrib du xam nga sa commerce bi hmm. xam nga sa commerce bi du Sham nga jëm du saam ngeen di dem Syrie fu ngeen di jaar du yem suñu dëkk ngeen di jaar wallahi boo ma teree wër Kaaba gi sa benn marchandise dootul transiter di jaar di jaar Yasrib Medina bu fay jaar may kat lépp maa la ko wax waaye seen dënn yi tàng nag ku nekk di wax saf kii Umayya naan naan di tempé rek waa naan ko naan ko naan ko sand bul wax ak bul wax ak Abul eh, di di yëkkati sa kàddu nii fii ndax moom innahu say innahu innahu sayyidu hadha al-wadi mooy sangu euh, xur wii di xuru Makka <laughs> Saadu mer na ko yow sax yow waaye sax yow waxuma say wax parce yow gis nga yow dégg naa yonent bay saasaam ne moo lay rey ñoom ñoo lay rey mooy jullit ñi ñoo lay rey. Eh, mu ne nee na ma man maa dégg Muhammad yonent bi saa salaam mu ne ñoom ñoo rey yow mii. laa ilaa saa yi àddinaam mu dem nettali ko soxnaam mu yaayu Safwan ne ko yow umma Safwan est-ce nga li Saadu sama xarit al-Yasibi bii bi wax mu ne ko lan mu ne nee na Muhammad nee ñoom ñoo may rey alayhi salaam mu ne ko laa ilaa kon de yow wul génn dëkk bi kon de loo wul génn moo tax keroog bi Badar jotee Abu Jahl di amate nit ñi waaw adribuirakum waaw gaaw leen ngeen génn laa wax yéen kilifa yéen ñëpp génn leen ngeen daddi seen njëkk bi waaw bu ngeen di yeex suñu gaaw leen Umayya nar a dem nar waajal soxnaam si na koy é é Umayya yow da nga la sa bokk ay yépp ñu nii sax da waxoon ah ngay dem war a dajeeg jullit ñi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngay génn da moom neewoon na la boo lay rey te Muhammad lu mu wax dëgg la ngay génn di dem sallallahu alayhi wasallam sawaay ne non c'est que damay jël sama gëléem bu baax laay jël bu ma génnee du ma sori après damay ñëwaat mu ne ko ma ne dangaa rip <laughs> xam nga am na riwaaya bu imaam imaam Ibn Sa'd indi ni nga ne saa yi nag yow boo duggee fii doo baax man waaye xaaral waay Mawla taw ama la ñuy lijjanti nii ah taw ama mi nga xam ne Umayya mi frère Safwan la woon frère Safwan la woon manaan <laughs> waaye yow yow day waaru quoi <laughs> waaye <laughs> waaw moom la ñuy lijjanti ak taw ama bintu Umayya ñu ñëw foofu di lijjanti nga nekk di wax quoi waaye na ngay déconner quoi ko léegi xoolal am na benn riwaay bu imaam kii wax imaam ibn Sa'd mu ne non c'est que keroog abu abu jëlin bi muy fexe convaincre kilifa yi ne nañ génn waxuma la nañ yónnee de ñoom ci seen bopp ba ñu xam ne jullit ñi xam ne waaye yow lii lañ doon xaar hada harbun la xasaarata fiiha la xasaarata fiiha comme li ko ñenn ñu doon wax lii de xare la boo xamante ne nii amul pertange gu ci am waaw hada al yawm alladhi kunna nantazir ali xarmun la xasaarata fiha <laughs> way bés bii rek doon xaar lii wallahi mooy xeex boo xam ne amul pertange gu jóge ci ñun Quraysh aywa Abu Jahl nag bi muy convaincre gars yi dafa am benn riwaay bu ne Abu Jahl daa convaincre di convaincre mais bi ñëwee ci Umayya Umayya da ne moom du dem waaw <laughs> léegi Umayya bi neewul dem léegi bon ndax euh, am na moom kii <laughs> léegi mu yónni Uqbatu ibn Abi Mu'ayt kannasu bu mag bi moom muy beneen shaqi euh, <laughs> yor benn ànd quoi def ci cuuraay bàyyi ba paa toog ci kaaba ji quoi comme seen grand place yooyu ci yor yor nit ñëpp bari nit ñi bari paa toog Uqba ibn Abi Mu'ayt daal di jël àndu cuuraay bi quoi ñëw ba ci Umayya ñëpp ba ci toog ah. mu daal di teg ànd bi ci kanamu Umayya ne ko Umayya ne ko yow jaarul ndax fa innama anta min an-nisaa ne ko jaarul ndax yow ci jigéen ñi nga bokk quoi yow doo génn xeex <laughs> doo dem guerre kon yaa jigéen ñee yam ay way waay soonul ci ànd bi waay Umayya ne ko qabbahaka Allahu bi ma ji'ta bi waaw su buuxul malaak li nga fi indi al imaam al-Haafiz Hajar <laughs> ne nag moom comme que comme que Uqba Ibn Abi Mu'ayt amul woon xel ab ab kannasu la woon mu ne moom riwaaya bee du ñoo wute de li ma gis mooy mooy ne Umayya daa bañoon ne du dem waaye Uqba <laughs> Abu moo ko wax defal affaire bi comme que moom dafa wéri di paam Abu Jahl la <laughs> ne ko saay bàyyil ba ñépp toog nga indil ko ànd rek <laughs> bu boobaa dina yéeg ci moom fierté gu tax mu ne bëreet dem moo tax ba mu demee sawaay Badar ca lañ ko yónni jahannama wal iyaazu billah kooku nag <laughs> Saalih nii mawla taw ama taw ama moomee taw ama moomee eh, baayam moo doon Umayya ibn Xalaf al-Jumahi moom Badar lañ ko rey frère am bu kannasu bi gin koo kannasu muy Ubay waaw <laughs> nan la ko Xasaan waxee de ne waa ji dafa doon ashaqawat <laughs> da koo da koo doon ci kiiwam quoi as-safahata min shaqawati eh, eh, eh, abiyi xaw ma la ko sayna Hasan ibn Sabit <laughs> ne ne ne sawaay looloo ko dal quoi bàyyi ko rek waaw waay waaw dafa dafa da da da da day day kannasu kannasul bàyyi ko xam nga fan la ko doon nekk ci ci ci ci ci ci ci kiiwu baayam la ko maamam xaw baayam la ko jële ko waaw waaw ak texee di daal mu ko mu ngi ko doon ne waaw ngi ko doon ne jaayam ci ci ci ci ci ci baayam la ko jële waaw Seydina Hasan waaw di leen ko doon dóor uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak waaw waaw waaw kon nag loolu lu euh, garaaw <laughs> léegi kon nañ jàll <laughs> allahu akbar loolu lu amoon amoon solo la wallahu taala alam léegi kon euh, Salih ñu ngi woon ci càllale bi Salih nii moo ñu ci dugal muy Salih mawla Taw'ama Salih ibn Nabhan Abu Muhammad ah nga xam ne Taw'ama bint Umayya ibn Khalaf rahimahullahu taala an abi hurayrata boo ko jël càllee bi amu gisoon nañ ko booba ba ñu lay wonoon wax ci hadis huit cent dix-neuf an abi hurayrata njoy sayna abu hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa jalasa qawmun majlisan lam yadhkuru allaha fiihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kaana alayhim tira fa in shaa'a azzabahum wa in shaa'a ghafara lahum mu ne haaza hadiisun hasan waqad ruwiya min ghayri wajhin an abi hurayra an annabi sallallahu alayhi wa sallam wa maana qawli tira yaani hasratan wa nadama wa qala ba'du ahli al-ma'rifa bil arabiyya at-tira huwa sa'r ci riwaaye beneen bi nga xam ne gisoon nañ ko boobu al imaam al Mubaarakfuuri yi mu ne am na ci nusxa boo xam ne dane attira huwa naar mooy sawara kon lii taxoon nañ ci ci xadis boobu bële que loolu li muy feddali mooy xadis bi ñu jógee ak xadis huit cent dix-neuf bi que lii moom li mu gën a niru day ma ne lii parce que mooy euh, ñàkk a tudd toog ci jotaay ba jóg tuddoo yàlla julloo ci yonent may saat loolu kabira la parce que quand même borom bi da koo lëkkaale ak li nga xamante ne yonent may saat saam ak bàkkaar ak ak mbugal waaw ak mbugal ba pare ak tertaage goo xam ne mbugal goo xam ne ci machi a borom bi waaw parce que lépp ci machi a borom bi la te lii mooy ay jullit lañu moo tax mu ne duñu julli ci seenu yonent waaw mooy bu leen yàlla fayee loolee ngeen def seen càggante googee mooy ne yéen moom foo jaar dina leen mbugal waaw boobu leen attee ci maanu moom manu la ñàkk waaw waaye nag ci ci mbaaxam insha bu ko soobee nag ghafara lahu mu daal di leen jéggal te ñu bari da leen di jéggal waaw <laughs> léegi kon ñu jàll mu ne kon lii gisoon nañ ko moo xadis bii nga xam ne moom la ñuy liñ gisoon ak bii ak bii nga xam ne moom lañ gisoon mu indiwaat ko te waxoon nañ la ca xadis huit cent dix-neuf ne woon na dina ñëwaat xadisu huit cent trente-sept moom la ci al imam di teg mu ne wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qa'ada maq'adan lam yadhkur allaha ta'ala fihi kanat alayhi min allahi tirah wa man idtaja'a madja'a la yadhkuru allaha ta'ala fihi kanat alayhi min allahi tirah rawahu abu dawud wa qad sabaqa qariban wa sharahna at-tirata fihi qaala al-imam al-hafiz an-nawawi rahimahullah mu ne wa anhu xadis 837 mu ne te mu ngi jële muy dernier xadis nag ci buntu bii di wax adabu baabu fi adabil majlisi wal jalis mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi mooy kan Abu Hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na man qaada képp koo xam ne jekk na maqadan ab jekkikaay lam yadhkurillaha ta'ala fii te tudd fa yàlla ca jekaayam boobee kaanat dina nekk alayhi ci kawam min allahi tukkee ci yàlla tira mooy tira tira mooy ak rëccule mu ne wa man ittaja te képp gu tëdd man jaan ab tëddaay ba jóg laa yadhkurillaha laa yadhkurullaha ta'ala mu kawe mi te yéegut dina nekk kaana dina nekk alayhi ci kaw minallahi tukkee ci yàlla tira li nga xam ne mooy ak rëccu mu ne rawaawu hadis bi solo na ko abu daawuda di al imaam abu daawuda sulaymaan la tuddoon ibn al ash'ath as-sijistani waqat imaamu mu ne waqat dëgg-dëgg nag sabaqa jiitu woon na romboon na hadis eh, bi qariban ci lu jege mooy hadis 819 bi voilà foofu la ko ndi woon wax la ko daal di la koy waxati mooy e, buntu bu njëkk bi baabu aadaabin nawmi wala itija ah foofu la ko indi woon kon mu ne romboon na le wax sarax na tira te foofu waxoon nañ la tira mooy lan kon jaruñu ñu ciy jaara voilà parce que moom ko fi indee dana at tira te xadis boobee ah bi kasri ta il musannaati min fawq wa hiya naqs mooy ak wàññeeku wa qiila tabi'a mooy topp gu la yàllay toppe loo xam ne bu la ko jéggalul moom bu la ko toppee yow di nga am musiba kon nag xadiis bi romboon na kon lépp ci loo muy huit cent dix-neuf lépp loo xam ne moom lañ caa waraanaa wax <laughs> waxoon nañ ko foofee te ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna fii lañ jeexale jataay bii nga xam ne kon jataay lépp luy tegginu jataay gis nañ ko fi waaw waaw tegginu jataay lépp daal dina ko fi indi al imam rahimahullahu taala kon nag loolu nañ leen jàpp waaw te di ko doxe ah a di yëkkati nit ci jataay fekk ko toog waaye dee leen puusante di yaatalante waaw waaye nit bu toogee ci jataay ñëwaat ah moo fa gën a yey bu dee fi jëm sorewul ñëwaat waaye it am na bokk ci jataay booy dem ci jataay yooyu sangu surtout àjjuma yooyu ah xeeñ neex daal di diw daal di laal parfum boo ñëwee bul bul séparer diggante ñaari di puus nit ñi di toog seen diggante wala rob loolu bu ko def déglu ah imaam bi lu dul liñ lañ la jéggal yooyu yëpp ay jataa ay kii la ay teggin la waaye it toog ci digg teggin yoo yoo xam nag dañ koy tere toog ci digg jataay bi wastal xalqa loolu bu ko def ndax yeneen bay saa saam na ko doon tere bokk na ci li nga xamante ne mooy ci jataay boo co toogee ah mooy ngeen di yaatalante seen xol yi na yaatu di yaatalal seen mbokk yi baroo tax yonent way sa sam tagg ne xayrul majaalisi xaa di gën ci jataay yi mooy bi gën a yaatu xol ya yaatu te tiñ ji tamit di ut jataay yu yaatu tey yaatalante waaye it bokk ci teggi yi mooy boo toogee ci jataay bay jóg moo xam say laxat bari na wala bariwul ndax yonent alayhi salaam mi ko jàngale woon si boppam da ko doon def te xam nañ ne jataayam laxat dootu woon am nga wax li nga xam ne mooy subhaanaka allahum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk loolu nga wax ko boo ko defee lu dul ne dina la jéggal lépp loo xam ne rëcc rëcc la bu la toppoon ci jotaay boobee waaye it nit ki di wax xadis bi ñu gisoon bi xadis mawlana ibn Umar ñaan googee allahumma aqsim lana min xashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wala bo bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'iba ad-dunya allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man aadana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna ba pare nga teg ci julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam